amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati lisraa di suuratu banu israa'iil alayhi salaatu wassalaam bacda acuudu billaahi mina shaytaani rajiim wa qaaluu lan nu'mina laka xatta tafjura lana min al ardi yanbu'a suñu boroom azza wa jal di wax ci juróom juróom ñeent juróom-ñeent fukkoelu laaya bi mu ne wa qaalu ci jataay bi ñu génn nag boo fàttale ko woon bi nga xam ne ci lañuy daaneel loolu lañ daanele woon mooy nettali boobu la nga xam ne al imaam ibn moo ko solo bi duuni sanadin walla bi ñu waxoon ne mawlaana ibnu Abbaas boobu ko mel ni ñoom al imaam al Waaxidi boroom asbaabu nuzuul moo ko solo mu moo ko solo mu jóge ci seydina Ikrima mu jëla ko ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhum wa ardaahum di nettali rek lu mel noonu ba ni nga xam ne ci la boroom bi di wàcc laaya yi kon waa kuffaaru Makka lañ doon wax suñu boroom ne waqaalu ñoom yéeféru Quraysh yi kat ñu ngi naan lan nu'mina laka ñu ngi na naan yow nag duñu la gëmal mukk li nga ñuy woo yow seydinaa Muhammad de alayhi salaatu wassalaam ci lislaam bii duñu ko gëm duñu la gëm yow mii kene yàlla la yónni azza wa jalla xattaa ba ni nga xamante ne nii daal pour ñuy gëm la foog nga def lii daal xattaa ba kera daal taf jura ngay daal di ballal daal la naa ñeel ñu minal ardi yanbu'a mooy ci suuf si suufu màkk si nga defal ñu fi mu muy ball ay sew nde ay ruisseau ay ndox yu bari kom na nga xamante ne noonu la amee Sham comme nañ ko gisa woon ci jotaay bii weesu ci nettali bi ñu ne ko aw takuna laka janna wala boog borom bi tabaaraka wa ñun sax bu dee defaloo ñu loolu mais yow ci sa bopp boog na la defal loo xamante ne nii aw wala boog mu nekk takkuunu aw wala takkuuna la ka janna wala boog mu nekk ngir yow tool yoo xam ne yu baax la tool bu baax a baax te yi boo xamante ne nii nag min nax yi li nag ci wàllu nag raisin yi lay doon de mu nekk no ci wàllu kii yoog mooy mooy mooy mooy tàndarma yi wa inabin ak tool yoo xam ne tooli tàndarma lay doon kon nag mbir ma toolu naxiil mooy tàndarma yi wa inabin nag ay raisin ñun daal boo amee tool yu rëy yoo xam ne ñoo ciy fees del bu ko defee nag fatu fajjiral anhaara ca sa tool booba nag ñu gis nag nga daal di ciy ballal li nga xamante ne nii mooy ndox yi di ci jóge nga xam ne ñoom ñooy arroser sa tool yu baax yoo yelee xilaalahaa ñoom nga gis nag ñoom ñu leen di foofu la ca seen ñi dex yaa ak ruisseau yi ak sew ne bu ko defee xilaalahaa ca diggante sa tool yu ma yu ma yu màgg yooyu te baax nekk lii ci tàndarma lii nekk ci toolu raisin bu ko defee daal ñoom ñuy ball taf jéeraa ak ball daal aw bu dee nag defoo lii mooy bul fàtte mooy lañ waxoon de waa kuffaaru Quraysh yaay wax ñoom ñoom Shayba ki ñoom ñoom Abu Jahl nag yoo aw wala boog tusqita sama léegi nag walla daal bu dee daal nii la wala bu dee yii yëpp ñu la laaj defoo ci dara léegi nag du yaa ngi doon tëkku yow yii yëpp defu ñoo defoo ko ñu lay laaj boob ba léegi nga naan lii taxumaa jóg ak borom bi yónniwu ma ngir lii léegi nag euh, bon bon c'est simple quoi aw boog wala boog tusqita sama away rotalal asamaan si kama zaamta comme ni mu koy waxe ci ñun na lay naa kisafa jëlal ay dog yi mbugal yu jóge ci asamaan yoo xam ne nañ ñooy jóge ci asamaan comme ni nga ko waxe naan borom bi la yónni nee na mu ngi ñuy tëkkoo mbugal moo male bu ñu la gëmul ne man naa teg ñu mbugal mu mel noonu le ma ne kon nag na ko def yow mii def ko comme que loolu la aw wala boog tosxita nga daal di rotal asama mbugal moo xam ne ci asamaan lay jóge de kamazamta lay naa kisava comme ni nga ko waxe ne moom loolu mën nañoo dal mu nekk ay dogot yoo xam ne luy rot dogi mbugal di dal suñ kaw de aw walla boog boo deful lii ñu la wax tatiya billahi indil yàlla yàlla ci boppam na ñëw présenté wu taxaw waaw ne man mii ñëw bu ñëwee moom yàlla ci boppam azza wa jalla daal di seede ne moo la yónni bu boobaa ñu door laa gëm wal malaayikati waaye bul indi yàlla kese xam du doy boo indee ngeen daale malaaka yi dee alayhimu salaatu wassalaam qabila mooy ñu leen di gis nii amul ñu naan bon dégg yëg ngeen a yëg leen leer wala boog sentir leen loo xam ne lu xaw a bizarre la malaaka yee fi nekk tax mu ne mu ko du soxlawuñ loolu mooy malaaka yi dañuy ñëw yaa nan ñu leen di gis nii jàmmarloog ñun te buñ ñëwee mooy ngir lan ñoom ak borom bi <laughs> azza wa jalla borom ñoom azza wa jalla ñëwee nan la ñuy def dañuy seeti ne ñoo la yónni quoi malaaka yi ne waaw borom dee ko yónni yàlla ne man maa ko yónni kon nag loolu laal la yéefér Quraysh yi doon wax ñu mel ni foofu la ñeem ñu ne aw yakuna laka baytun wala boog bu dee yii yëpp defoo ci dara wala boog mu nekk la ka ñeel na yow Seydina Muhammad alayhi salaatu pale boo xamante ne nii ab néeg bu yaatu nga xam ne pale lay doon am njindi bu baax min zuxrufin boo xamante ne nii nag ci wurus wu taaru lay doon de wu bakkane waay te woore daldi wurusee aw walla boog bu dee defoo loolu yit tarqa fi sama nga yéeg asamaan si te loolu ki ko waxoon mooy Abdallah ibn Abi Umayya muy borom ki nga xam ne sër la woon ci sayyidatuna ummu salama muno frère la woon ci sayyidina abu mooy ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma wax nañ la mujj na tuub ndax moom en fait moom doomu bàjjenu yonent bi la alayhi wa abdallah ibn abi umayya yaayam moo doon atikata bint abi atika bint abdil Mut'im voilà yaayam ak papa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñoom ñaar ñoo bokkoon baay mooy Abdul Muttalib moo leen juróon kon nag li la ko doon wax lii mooy ba mu ko dabee ba mu jógee ca paawu Quraysh yi dem mu dab ko naan ko mooy daal boo bëggee daal sa ñoñ ñi daal proposé nañ la lu ne nga def ko mooy defoo ci dara léegi wala daal nga yéeg ci asamaan yi aw tarqa wala nga yéeg fi samaay ci asamaan ñu tax ma taxaw nii di la gis ngay yéeg wala noomina te nag duñu gëm de gis nga sa góo gële nga yéeg rek non lool non loolu doyul parce que loolu njabarkat da koy defan ah. hatta ba ni nga xam ne ñun daal duñu gëm ne si géeg nga dëgg-dëgg lu dul la ci ngay wàcc wàcce naa ci suñu kaw ñun si ku nekk daal nga jox ko kitaaban ab téere boo xamante ne nii taqra'u bu naqra'u mooy téere boo xam ne ku nekk ci ñun mooy ne boo yéegee ci asamaan sa da indaale téere boo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moo ko yónnee walla moo ko jox léegi nag mais du bekk benn téere de mooy alay naa naqra'u mooy ku nekk da koy indi loo xam ne daal lu ñu mën a wax daal alquraanu boppam walla bu ko defee moom Shayba ibn Rabi'a am li nga xam ne mooy alquraanu boppam ka ca des dira ñoom ñoom ñoom Abu Jahlin ku nekk daal mën a am li nga xamante ne nii mooy sa alquraanu bopp léegi nag mbir mi loolu la de xam nga moom lañ doon wax ca saar ba nga xam ne mooy al muddathir suuratul muddathir suñu waroom doona ko doon wax de ne bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara bal li am ba des yuridu dafa nam mu de bëgg kul imri'in minhum cam su nekk ci ñoom waa Quraysh ñi yéeféer yi di weddi daal ñoom daal dañoo foog bëgg ku nekk ñu jox la an yow taa ñu jox ko suhufan ab téere boo xamante ne nii mooy ak gindeekoom ci la ne munashara yu ñu leen wasaareel ñoom daal dañoo bëgg mooy misaal kii aaya bu ñëw war a yee nit ki convaincre nit ki wan nit ki dëggu borom bi bañ gëm ko de lool non dañ naan non non ku nekk andil ko bosam moom kese ku nekk alxuraanam téereem boo xam ne bu leer la te loolu mooy boo yéegee ci asamaan si ba ñëw noon nga koy indee bu ko defee ñun ñii man nañoo jàng naqrawuhu bu ko defee ñun ñu koy jàng de léegi nag suñu boroom ne de qul yow tontu leen yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yii ñu lay laaj te yii nii yépp laajuñu ko ngir gëm de wallahi thumma billahi thumma tallah bu leen ko defaloon dañuy weddita loolu la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu xam ci ñoom moo tax nanguwul boroom di tabaaraka wa di ñaan mu defal ko loolu le comme ni ñu ko gise woon tamit kon nag loolu la suñu boroom nag ne tontu leen qul waxal subhaana rabbi ay waay gàcc ngaalaamaa sama borom ay waay soril naa sama boroom ba ngeen jàppee ne yii ngeen ma laaj ma ne lool loolu taxumaa jóg ngeen jàpp ne da koo tële ay waay subhaana rabbi ay waay sama boroom de waay bàkk naa ko sori na mooy njort yu bon yeeg ak ak jàppe gi ngeen ko jàppe ci lu bon ba jàpp ne moom daal dafa lottu ci defal ma yii ndax lan yéen ma koy ñaan ñaanu ma ko waa hal kuntu yonent bi alayhi wassalaam suñu borom ne tegal illa lu dul basharan am bindeef comme yéen de rasula waaye it di ndaw yu boroom bi tabaraka wa taala mooy man bindeefu borom mooy bindeef laa comme suñu borom ma ma yónni te man mi mu yónni nag manumaa def lu wuteeg moom lu mu yónni moom mi ma yónni la mu bëgg rek laay def te li mu bëgg mooy ma woo leen wan leen laaya yi wan leen dëgg gi wan leen preuve yu leer yi yi wane ne moom de tabaraka wa taala moom dong lañ war a jaamu te loolu wan naa leen laaj nii loolu nekkul sama soor du man ci sama loxo la ne borom bi ma yónni man ndaw kese laa mooy du man bu leen yaakaar ne yii nii nii ngeen wax nii ay yii nii ngeen way defal nii defal nii wayaw wayaw defal nii mel ni yu extraordinaire yoo yore da ngay ñëw daal toog après waay kii ay woo fii nekk ay ajjana benn ay jardin yu baax yoo xam ne yaa ko moom walla affaire bi ngay ngëne nii bu ko defee suuf si ndox mi di ball mel ni genre magicien yooyu man yooyu nekkul sama mbir de man ndaw borom bi kese laa mooy mooy mooy mbindeef laa comme yéen tam ndaw borom bi laa tabaaraka wa taala tamanuma lu dul topp li nga xamante ne nii moom la ma digal man alayhi salaatu wassalaam te man te yonent ma saa saa xam ngum xam ne dañuy bu leen ko defaloon ñu weddi te suñu borom waxoon na ko waaw boo bëggee ma defal leen ko waaye nag bu ma leen ko defalee ñu weddi dama leen di alak te yonent ma saa saa xamoon na ne loolooy am ndax gaay duñu ko gëm moo taxoon mu ne déedéet wallahu taala alam wa sallallahu